alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ma léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatul balaag muy xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa ma zilna wa naxnu bi makka ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi xajjatil wadaa ci jataay bii ñu génn posoon nañ tuuti newoon ci doon gis li nga xamante ne nii Euh, mooy euh, tarjama seydina wa mawlana ibnu abbaas muy tarjama mawlana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma gisoon nañ ko ci gàttal lool ci jataay bi weesu walillahi alhamdu wal minna kantaa ci nettalee aju yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu ngi yewoon ñu ngi yemoon as-safa wal marwa as-sa'yu bayna as wal marwati muy dox gi nga xam ne moom lañuy dox diggante safa ak marwa te loolu jeexaloon nañu ko gisoon nañ ci xadiisu seydina jaabir bn abdillah bn amr bn radiallahu taala anhu ba gis ni mu ko defe ba pare ba wax ak nit ñi law staxbaltu min amri mastadbart loolu gisoon nañu ko dañoo woon pause nii ngir def tarjama ñaari saxaaba ki ci njëkkoon def nañ ko bii weesu di mawlaana bnu abbaas ki ci degu di abu tufayl nga xam ne li ñu ko tudd fan yi bari na jataay yi weesu ci ajug yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci as-sa'yu bayna as-safa wal marwa ci nettal yi nga xam ne ñu ngi ci saxiixu al imaamu muslim ibnu al-hajjaj al-qushayriyu an-naysaburiyu rahmatullahi alayhi yi nga xam ne euh, moom moo ko jële ci mawlaana ibnu abbas ak yi nga xam ne moom moo ko nettalil boppam di seydina abu tufayl ñu waroon a gis tarjamaam laata ñuy continuer fi nga xam ne lañu yemoon ci as-sa'yu bayna as-safa mar marwa ana moo xew ginnaaw loolu le ba léegi loolu mu ngi nekkoon ci ñeenteelu fan bi ba léegi ñu ngi ci quatrième jour bu dee ci aj gi ci mois dul xijja ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dugg see biir màkk ci bis boobu di le dimanche yawmul ahad yi comme ni ko naa Jaabir waaye naka noonu Seydina Sayyidatu Aïcha radiyallahu anhuma waxe ci xadiis yoo xam ne ñoom ci saxiix yi kon tey ñu war a gis Seydina bu Tufayl du ñu jëlal nag comme nu ñu tarjama Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma jëlal woon du ñu jëlal loolu mooy ne dinañ ci mën a teg leneen ci wàllu as-sa'yu bayna as-Safaa wal Marwa àggalewaale côté boobu inshaa Allahu taala kon moo doon abu tufayl aamir ibnu waasila ibni abdillah ibn amr ibn jahsh dàkkantalam newoon abu tufayl kaana min min kinaana huwa min bani kinaana ibn Jahsh Amr ibn Jahsh di dem ba ci Abdu Manaat Ali ibn Kinaana al-Kinaaniyu waaye thumma al-Laysi dàkkantalam moo Abu Tufayl Abu Tufayl Aamir ibn Waasila ah, moom mu ngi comme ni al imaam al xaafiz ibn xajar raxmatullahi wax ci fatxul baari kene moom Uhud mu ngi juddu Uhud mooy gazwatu Uhud fo jamono yooyu la juddu muy xare bu màgg boo bële nga xam ne ci la figure yu mag ci lislaam daldi woon génn àddina comme ni nga xamante ne nii noonu lañu ko gisa woon ci biir siira bi ah Uhdun waqatul ghumami mu ne woon xew-xew boo xam ne bu tar la woon ci jullit ñi mu ne woon natt boo xam ne bu mettee metti la woon daldi woon dal jullit ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum moom seydina abu tufayli ci jamono jooju la juddu ci jamonoy waqaatu Uhud ci waqaatu Uhud ci la gane àddina moom nag gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax makk la ne woon bi nga xam ne coo la koy gis bokkoon ci saxaaba yi nga xam ne tuut tànk lañ ndax bu dee ne Uhud la juddu woon te Uhud ban année la woon ah léegi Uhud ban année la woon ah, ah. <laughs> j'espère que ça moom personne personne ne va l'oublier sinon rek sinon rek problème day am waaw bien sûr que problème day am kay parce que loolu kenn waru ko euh, fàtte. premièrement ghazwatu Badr kañ la am ghazwatu Badr ana kañ la xew ghazwatu Badr léegi nag boo xamee ghazwatu Badr mooy Uhud dañ koy yomba xam Badr ci deuxième année bi la Ramadan hein Uhud nekk at ci tegu kon boo jàppee ñetteelu at bi ku ci juddu ginnaaw mooy ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ku ku ku ku juddu ci loolu hein ku juddu jamono jooju ba fatxu Makka ñaata ba diini xajjatul wadaa bi muy nettali ne gis na yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy ca Safa ak Marwa comme niñ koy gisee léegi mooy 3 4 5 6 7 8 9 10 7 ans 7 ans 7 ans la amoon moom Seydina Abu Tufayl bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam di génn dina moom 7 ans la amoon ah moom Abu Tufayli saxaaba la mais ci saxaaba yi nga xam ne yu tuut tànk la ndax moom ci boppam nee na comme ni mu newee xadiis bi nekk ci saxiixu imaamu muslim ah, raxmatullaahi alayhi bim naan seydinaa wa mawlaana ibnu abbaas uraani ah, anni ko est-ce que xam nga ne mawlaana abbaas yaakaar nga ne xamoo ne man gis naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko fa sif huli fa sif huli décriral ma ko décriral ma yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah nee na gis naa ko ci kaw géléemam indal marwa ci marwa inna safa wal marwata min sha'airillah mu ne foofale laa ko gis nit ñi wër ko seydina mawlaana ibn abbaas ne na ko wax nga dëgg daaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ka nga gisoon foofu wallahi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw nit ñee ko waroon kaanu laa yudda'una anhu wala yukrahun ndax nit ñi de buñ masoona ne ca yonent bi alayhi salaatu wassalaam doonuñ leen woon këmëx di leen buux di leen jañ ngir ñu xajal ko yoon di leen xàllal déedéet wala yukrahuna te kenn doonu leen woon gëdd waaw yonent bi sallallahu alayhi loolu ma solo bokk ci li muy nangu di jàll nu mbooloo mi bari bari ñuy yër yar di dóor gaay di xàll comme ni ko buuri jamonoy defee président jamono ministre jamono mukk déedéet wala kilifaay jamono ah ah waaye kilifaak diine sax koo xam noonu lañ koy defal yonent bi alayhi salaam nag ma solo nangu lool moo tax mawlaana Abbaas ne Abu Tufayli wax nga nga gis mooy yonent bi sallallahu alayhi wa waaw ndax nit ñi ñoo feesoon foofale mu daal yéeg ci waruwaayam te wax na moom Abu Tufayl ne gis na yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy tawaaf kaaba gi ala raxilate wa yastalimu bi mexjane wa yuqabbila mu ne gis na comme niñ gisoon xadiis ci sunan al imaam Abu Daawud wa xeyre mu ne gis naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy tawaaf kaaba gi ala raaxilate ci kaw war waayam di nuyu ar rukn muy ar rukn ruknul xajaril aswad bi nga xam ne fa pierre noire muy pierre noire la doon nuyu ak lan di ko defeek li nga xam ne mooy mexjan mooy yat wi mu yoroon moom la ko doon defe wa yuqabbilu di fóon yat woowale kon gis na yonent bi sallallahu alayhi te loolu bokk na même bu dee ne moom du dafa jële ci yonent bi alayhi salaam benn wax jëlewul ci moom dara loo xam ne danaan yonent bi alayhi salaam moo ma nettali waaw parce que lool du du condition ci nit nekk saxaaba waaw xaddu saxaabi musliman raaq laaqi rasul walaw ala walaw bila riwayatin anhu wa tuul wa shartuhu al mawtu diini voilà xaddu saxaabi dëxal li nga xam ne loolu lañuy natte xam ne diw saxaaba la mooy muslimun muslimun laaqi rasul mooy koo xam ne dafa gëm nangoo wommatu dugg ci lislaam koo xam ne daje na ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daje lañu wax waxuñu gis bi bila riwaayatin anhu wa tuul même bu dee ne amul dara lu soloo ci yonent bi alayhi salaatu wa te tamit ku amul condition ne yàgg nañu jataay jataay ba yàgg nañ fa wala déedéet loolu lépp du ci benn condition ndax liy defar nit ki boo dajee yonent bi alayhi salaatu wa salaam du ci nit ki mais ci moom la moom il suffit yonent bi aleyhi salaam nga gëm ko ngeen bokk jataay foo xam ne moom fa mu nekk nga nekk fa comme fii ci Makka nii mu ñëw di aj si nga nekk ci mbooloo mi même bu dee ne séenoo ko sax kooku saxaaba la mooy li koy defar ci yonent bi aleyhi salaatu salaam lay jóge li ko wër foofu yépp ñépp lay baaxal ñi ko gëm fekk ñu ngi dese seen ngëm yàlla googu ba génn ci lislaam ci ngëm yàlla googu mooy dañuy raw ci lool kese raw nañu ku dul ñoom ku ñëw sa ginnaaw julli téeméeri at woor téeméeri at bu doon c'est possible hein def ci xeetu jaamu yàlla yi loo xamante ne nii daanaka dañ naan waa ji malaaka la lu mu mën a sell sell sell sell waajooju lay ko gën ndax saxaaba te moom nekk ko waaw moo tax mbiru yonent bi aleyhi salaatu garaaw lool loo ëpp xelu nit ndax loolu moo tax affaire bi mérite bi du ci ñoom de daalika fadlullah gis nga loolu le am nekk am darajaay soxbatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam gëneelul yàlla la li mawlaana ibn Mas'ud doon wax inna allaha ixtaara ixtaara asxaaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma ixtaara nabiyya allah buur yàlla moo tànnal yonent bi alayhi salaam ay àndandoo bés ba mu ko tànnee ba mu ko ba mu ko bindee tànn ko teg ko la ko utal ñoo xam ne mu xool ci mbindeef yi ah ñi nga xam ne ñoo gën a sell xol ginnaaw yonent yi parce que yonent yi ñoom il faut ñu exister beneen beneen beneen jamono waaw ñoom ñooy defar nit ñi ay euh, mooy yonent yi ak nekk ñoom ñëpp dund ak yonent bi aleyhi salaatu salaam kon ñeneen ñi ñam ñoo leen di defar yeneen xeet yi jiitu suñu boroom dafa tànn ñi nga xam ne ñoo dafa tànn ñi gën xol ci bindee fi ginnaaw ginnaaw yonent yi aleyhimu salaatu wa salaam mu tànn ñoo ñële tànn leen def leen àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa inna allaha axtaara asxaaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma axtaara nabiyya buur yàlla subhaanahu wa dafa tànn saxaabaa yonent bi alayhi salaam dafa tànn yonent bi alayhi salaatu salaam teg ko fu tegul kenn utal ko nag ñu sell ñoo xam ne ñooy àndal ak moom ndax mission bi mu koy jox dafa aajowoo am ñu ko ci jàppale ndax buur yàlla lool mooy namm nammam waaw boroom kun fayakun soxlawul keneen manoon na kun fi l'islam ak yépp nekk fa ci lu gën a néew fraction de seconde waaye déedéet sunnatallahi fil ard mooy li mu teg fii ci kaw suuf mooy ne mbir mi laqad xalaqnal insaana fii kabad dëgg-dëgg ñoo bind doomu aadama ci coono waaw mu def ne yonent bi alayhi salaam lii de mu nar a taxawal muy lislaam ñàkk il faut mu am ñu ko ci jàppale loolu mooy namm namm boroom bi ñooñ di ko ci jàppale mu tànn ñi gën a sell xol ci xeet wi ci mbindeef yi ginnaaw yonent yi alayhi salaam mu teg leen Abu Tufayl mii buur yàlla boole ko ci ñooñu zalika fadlullah lii ngëneelul yàlla la yutihi moo koy jox nag may yasha ku ko soob ku ko neex ku ko neex wallahu dhul fadlil azim ngëneelam nag jeexul waaw te du jeex mukk dhul fadli mooy boroom ngëneel al gu màgg yi kon yàlla nañu buur yàlla may ci ngëneelam gu màgg goo gële ba ñu taxaw temm teg suñu tànk fi nga xam ne moom la ko seen sang ñoom saxaaba yoo yële di suñu sang tegoon muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa dañu dee te ñu am ci ngërëmul borom bi am ngërëmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amin kon Abu Tufayli mooy du gis na yonent bi alayhi salaatu salaam muy muy def manasikul xaj waaw moom nag moo tax lu bari lu mu jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam mooy li mu jële ci moom yépp par intermédiaire la moo taxoon mu bari mu ko doon laaj Mawlaana Ibn Abbaas ñëw naan ko mais inna qawmaka za'amu ah, naan ko xaddis ne bi bi bi ramal ak bi sa'yi bayna safa bi tawaafi bi safa wal marwa fa inna qawmaka za'amu annahu sunna bu ci nekk mu naan ko waa dooma wax ci wàllu ar ramal dox bu gaaw bi ñuy dox bu ñuy tawaaf ndax kat sa gaay sa mbokk yi mooy dafa am ci saxaaba yi la ko jële ñu ne sunna la mooy gis nga Seydina Mawlana Ibn Abbas ko mooy yu bari moom par intermédiaire lay jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, moom mii nag Seydina Abu Tufayl dañu ne moom mooy saxaabi bi nga xam ne. mooy ki mujjee génn àddina ci saxaaba yi radiyallahu ci lu ñu jooyal waaw ci lu ñu jooyal ci lu ñu jooyal euh, moo tax am ñu ne am ñu ne l'encens la juddu bu dee l'encens moom bu dee lii mooy dama lay wax yi am l'encens moom kon moom du mooy ki mujjee faatu ndax am na ñeneen am ñu ne l'encens comme ni nga xam ne boroom euh, al isaaba di al imaam al xaafis noonu la ko tudde di ko jële ci euh, imaam muslim mu ne nee na abu tufayl mu ngi génn àddina l'encens wa huwa aaxiru man maata min saxaaba mooy ki mujj ku génn àddina ci saxaaba yi radiyallahu benn wax la am beneen wax bu ne déedéet bañ laa san moom cent deux la àddina waaw am ñu ne déedéet pas cent deux de cent sept mooy l'an cent sept après gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa am ñu ne déedéet l'an la te lool li koy gina li koy wane mooy li wax ibn Jarir ibn Hazim daal di wax jële ci baayam di Jarir ibn Hazim mu ne kuntu bi makkata sanata ashrin wa mi'a fa ra'aytu janazatan fa sa'altu anha fa qiila li Abu Tufayl fa qiila lii abu tufayl ah, mu ne moom jarir ibn Hazim kon Wahb ibn jarir moo ko jële ci baayam di jarir rahmatullah alayhima mu ne dama nekkoon màkkatal mukarrama ndax màkka la génn àddina mooy ki saxaaba bi mujj génn àddina ci lim joyal te dinañ la wax lu tax mooy lii nii en plus dinañ ñëw ci benn affaire ah mu ne damaa newoon màkka man Jarir ibn Hazim sanata ashrin wa mia l'an ma gis benn benn néew boo xam ne nit ñaa ngi koy toppatoo walla daal ñu ngi romb ak moom fa sa'altu anha ma laaj ne mais lii néewu kan la fa qiila lii abu tufayl ñu ne ma kii mooy abu tufayl amir ibn wasila ah amir ibnu waasila alkinaani thumma al ñu ne moom moom la de kii néewub ah, abu tufayl la léegi 110 eh, bi moo tax ku mel ni imaam alxaafiz ci fële eh, alfatx dana lii moo gën a dëgër waaw fii moo lii nii moo gën a dëgër que ci lii la génn àddina la 110 hein ah, léegi moom mi 110 bi xam nga diis yaa ñu fàtt la 110 bi moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon ci année bii ñu nekk la ko waxoon na ah mooy ci dernier kiiwu dundam gi moom aleyhi salaatu wassalaam ci kaw suuf bi mu nee Medina comme nim nee xadiis Seydina bu Mawlaana Ibnu Umar mu ngi sax imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne gis ngeen ara'aytakum laylatakum haadihi est ce que gis ngeen seen guddi gii nii mu ne fi ak cent ah mooy téeméeri at yi di ñëw ci kanam amul kenn koo xam ne mu ngi woon ci kaw suuf lu dul ne dina génn àddina waaw dixième année bi la woon boo ci yokkee cent yi mu wax muy cent dix ah Abu Tufayl génn àddina l'an 110 amul benn saxaaba bu traversé l'an 110 moo tax bokk na ci ñi xam ne nit ku taxaw ne saxaaba la ñu xam ne waa ji bu dee day expliquer taalim mooy ab ab ab ab kii ab ab nuñ koy woowe am na nuñ koy woowe waa joo xam ne day wax lu ko neex ko xaw ma mythomane walla koo xam ne imposteur la. comme ne gis na ne ah nekk saxaaba màgg na de te tamit taabi'i yi nga xam ne buñ xamee ne diw saxaaba la sa yaa xaaral ce que je vais waaye yow je vais créer benn kii histoire pour wan ne man it saxaaba la ah. bés bu juumee waa jooju imposteur boo bële ba dof doflu ba xamul woon ni mu demee xamul <laughs> xamul woon par exemple hadith bii te lool taabi'i yi dañ ko xamoon toog de xoola ku fi taxaw. moo tax ci lañuy xam ne ke waa ju mel noonu imposteur bu mel noonu bu taxawoon ne moom saxaaba la gaa yi gis ne waa ji saway bi mu koy wax cent dix lan cent dix par exemple weesu na dañuy xam ne waa ji day expliquer waaw parce que nent balay sar sam waxoon na l'an ci après gàddaayam bi que téeméeri at yi di ñëw ci kanam fii tey ba téeméeri at képp ku nekk ci kaw suuf di nga mooy du ñi ñiy dund nii amul kenn koo xam ne kuy dund tey koo xam ne dina la fekk mooy dangay ngay génnaa dina foofu ku ci dina gudd fan foofu ngay tollu te Abu Tufayl kaana <laughs> mu ngi fi woon mu ngi nii eh, dix la amoon sept ans la amoon hein mu génn àddina foofu kon dañuy kon gars yi dañuy xam ne waa gi day expliquer moo tax bokk na ñi xam ne diw bu nee saxaaba la du saxaaba mooy bu dee ne dafa génn àddina après l'an 110 dañuy xam ne kii du saxaaba waaw kii moom du saxaaba xaw ma kande ne du saxaaba parce que yonent ma lay saar saab waxoon na ko waaw kon benn affaire a loolu mooy won ne kon moom mooy ki mujjee génn àddina l'an 110 te saxaaba yi mooy Abu Tufayl Amir ibn Wasila ah. bees leen laajee te boroom alfiya bi loolu la imaamu Suyuti boroom xam-xam da ngay gis ñii ñu ne kii moo mujjee génn àddina Basra kii moo mujjee mais gina gina mujjee génn àddina ci lu ñu jooyal mooy Abu Tufayl bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal ñu dellu si ci suñu fi ñu newoon ci suñu Safa ak Marwa ginnaaw bi nga xam ne suñu parenthèse bi walillahi alhamdu wal minna àggale nañ ko jeexal nañ ko muy tarjama ñaari saxaaba yi nga xam ne dañ leen waroon a gis muy mawlaana ibnu Abbaas ak mawlaana Abu Tufayl Aamir ibnu Waasila alkinaaniyu thumma allaysiyu radiyallahu anil jamii moo ñeneen ñi bu ñu gisaatee ñeneen ñu gisaali leen insha allahu taala dinañ def beneen pause feneen yoon ngir def seydna alxasan ak seydna alxuseyn seydna alxasan ak seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anil jamii parce que ba comme niñ ko waxewoon keroog ba léegi defaguñu ko Euh, insha allahu taala léegi bu ñëwaatee ci suñu safa ak ma safa ak marwa léegi fu ñu yemoon waxoon nañ ko ci digg bi sànni ah bon parenthèse bi yàggul bii passé la rek ak ak kay mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa defoon na sa'i bayna safa wal marwa pare hmm? ba waxoon law staqbaltu min amri mastadbart waxoon loo lële euh, ñu taxawandi woon foofule gisoon ay masala yoo xam ne ñoom lañ jeexaloon walillahi alhamdu wal minna jëmoon ci wàllu as-sa'yu bayna as-safa wal marwa al imaam al haafiz ibn kathir léegi as-sa'yu bayna as-safa wal marwa loolu it lu am solo la mooy lan lay rappeler lan lay rappeler xam nga aj gi tout est symbolique ah as bayna as wal marwa xam nga keroog bi ñu gisee aj gi kii bi ba pare tawaaf bi gis nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dem ci maqaamu ibrahim alayhi salaatu wassalaam fa ja'ala al-maqaama baynahu wa bayna al-bayti raka'a rak'atayni qara'a fi al-ula bi qul ya ayyuhal kafirun wa fi thaniya bi qul huwa allahu ahad aw kama qaala sayyidina jaabir fi xadiisihi fi sifati xajjati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko al imaam jaabir nettalee ci xadiis boobu nekk ci saxiix imaam muslim dañu waxoon ko léegi ci décrire aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy que ne Euh, maqaamu Ibrahim li tax ñu jullee foofu suñu boroom ne wattaxidu min maqaamu Ibrahima musalla bokk na ci Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax ne dafa dëppoo ak boroom bi subhaanahu wa taala wax ko yonent mi alayhi salaatu après suñu boroom wàcce alxuraan yu jàppee foofu jullikaay mu ñuy rappeler tabax gi nga xam ne moom la maam Ibrahim alayhi salaatu wasalaam doon tabax Kaaba gi xeer wam doon taxaw loolu lépp du ñu fàttali période boobu que ne lii nii néeg la boo xam ne dañ koo tabaxal uniquement li wajhillaahi tabaaraka wa taala pour la face d'Allah lii pour yàllay kesee tax ñu tabax waaw wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada jàkke yi dëgg dëgg dëgg buur buur yàlla képp dong kese la kon nag bu leen bokkaale ak buur yàlla leneen dara dara dara ah, boo seetloo ak gi ñu ngi ci léegi saa mu pare liñ paree julli sa euh, euh, ñaari rakkay ci maqaamu Seydina Ibrahim mu ñuy fàttali loolu mais yam fàttari muy li nga xam ne mooy suuratayil ixlaas di di di ñu delloo ci li nga xam ne moo tax buur yàlla binduñu wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun tawxiidullah ngir ñu jaamu ko moom dong képp mu tari fa ñaari saar yoo xam ne yu am solo qul huwa qul yaa ayyuhal di denc li yéeféer yi di jaamu tey attesté ne buur yàlla lay jaamu te dara du ko ci dindi ak qul huwa allah bi nga xam ne mooy tax mooy mooy mooy réaffirmer di wone la beauté ak li nga xam ne mooy xaqiiqatu tawxiid dëgg dëgg wéetal suñu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne ahad ah Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan wala kufuwan ahad bi mu paree noonu mu def sa'i bayna na wal marwa sa'i bayna safa wal marwa bii nag muy dox boobu diggante safa wal marwa dafa am historique gisoon nañ ko ci zaadul xujjaaj biñ doon def ci wàllu ak gi gisoon nañu ko waaye dañuy ñëw rek ki li nga xam ne moom la al imaam al xaafiz ibn kathir ci tafsir bi li mu wax côté bii ñu wax loolu rek jàll al imaam al xaafiz ibn kathir paa ci al bidaaya de wa nihaaya déedéet tafsirul qur'aan ak tafsiru al qur'aan al azim mu ne qad bayyana allahu ta'ala anna at-tawaafa bayna as-safaa wal marwati min sha'aa'iri llah ay mimma shara'a allahu ta'ala li ibrahima fi manasik al-hajj wa qad thabata fi hadith ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna asla dhalika ma'khudun min tawaafi haajara wa tardaadiha bayna as-safa wal marwati fi talabi al-maa'i li waladiha lamma nafida maa'uha maa'uhuma wa zaaduhuma xiina tarakahuma ibrahimu alayhi salatu wasalaam hunaalika wa laysa indahuma ahadun min annaas fa lamma xaafat ala waladiha ad-day'a hunaalika wa nafida ma indahuma qaamat tatlubu al-ghawtha min allah falam tazal tataraddadu fi hadhihi albuq'ati almusharrafati bayna as-safa wal marwati mutadallila xaa'ifa wajila mudtariba faqiratun ila allahi hatta kashafa allahu kurbataha wa anasa gurbataha wa farraja shiddataha wa anba'a laha zamzama allati ma'uha ta'amu ta'min wa shifaa'u suqm fa saa'i baynahuma yanbaghi lahu an yastahdira an yastahd an yastahdira faqra wa dhulla wa haajatahu ila allahi tabaaraka wa ta'aala fi hidaayati qalbihi wa salaahi haalihi wa ghufraani wa gufraan an yastahdira faq wa gufraana danbe wa an yaltaji'a ila allahi li tafriji maa huwa bihi min annaqaa'isi wal uyuub wa an yuhdiyahu wa an yahdiyahu ila siraati almustaqiim wa an yuthabbitahu alayhi ila mamaatihi wa an yuhawwilahu min haalihi alladhii huwa alayhi min adh-dhunuubi wal ma'aasi ila haali alkamaali wal gufraani was sadaadi wal istiqaama kama faala bi haajara alayha salaam allah loolu lañu imaam alxaafid alxaafid bnu kasiir daal di wax alimaam alxaafid bnu kasiir alimaam alxaafid bnu kasiir raxmatullahi alayhi mu ne qad bayyana allahu taala anna tawaafa bayna safaa wal marwa min sha'airillah mu ne buur yàlla leeralal nañu ci alquran suuratul baqara comme niñ ko gisoon inna safa wal marwata min sha'a'irillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima ah kon mu ngi noonu aaya baqara ah kon mu ne buur yàlla leeral nañu kenee dox wax nañ la tawaaf bayna safa wal marwa tekkiwul ne damay damay wër montagne yu ñaari wëntaan montagne yooyu di wër déedéet mooy bi may jóge safa dem marwa dox boobu ma koy dox seen diggante di jóge ci bii di dem nii ba juróom-ñaari yoon loolu lañ naan ak tawaafu di safa wala bayna safa wal marwa mu ne suñu boroom leeral nañu ko ne loolu de dox boobu min sha'irillah dafa bokk ci symbole yi ci yi nga xam ne buur yàlla dafa bëgguñu màggal leen ay moom al imaam al xaafiz ibn Kasiir Imaaduddiin fi tafsiir ay mu ne li mu ci jublu mooy mimma shara'a Allahu ta'ala li Ibrahima fi manaasikil mooy li nga xam ne moom la suñu boroom daal di yoon yoonalal Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam fi manaasikil hajj ci yi nga xam ne moom la ñuy jëf jëf yi nga xam ne moom lañuy jëf ci aj gi yii nii mu booleel ko ko ci moo tax Seydina Ibrahim dafa dafa aj moo taxoon suñu borom ne ko wa addin fi naasi bil hajji ya'tuuka rijaala waaw li ngay woote dañ ciy njëkk mooy moom dafa aj ndax Seydina Ibrahim ajoon na lool du laaj aj na kay ah <laughs> mais nam doon aje ak yonent yi alayhimu salaam ñoom Seydina Ismaïl doom jeeg yooyu ak ñi ñëw finalement Quraysh ak seen yàlla yañ fa teg ak seen gaa yooyu dañu mujj ba soppi affaire yi ñu def lépp ay xërëm léegi ba pare yu bari yu génne ko ci ba en plus weeru yi sax ñu ñu faxe ko euh, euh, daal di koy euh, soppi waaw innama nasiu ziyaadatun fil kufr waaw yudillu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aaman wa yuharrimunahu aaman waaw loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis suuratu tawba <laughs> mooy ne gaa yi ñoo ko teyoon dañoo mujjoon jël weer yi di leen soppi lu mu leen neexee quoi ba des fois sax ñuy aj weer yoo xam ne sax du weeru aj mooy ne dañoo mujjoon altérer changer vraiment complètement li nga xam ne moom la Seydina Ibrahim alayhi salaam diine mooy façon aj gi nga xam ne mooy di jaar yoon. moo tax yonent mi alayhi salaam ñëwaat réaffirmer loolu tegaat ko fi nga xam ne millata Ibrahim waaw xëy summa awhaynaa ilayka an ittabi' millata Ibrahima haniifan wa lam yaku minal mushrikiin waaw yonent bi sa salaam ñëw tegaat mbir yi ala millati Ibrahim ni ko Seydina Ibrahim ci ndigalal borom bi subhaanahu wa taala tegewoon aj ji mu telloo ko foofu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moo tax mu ne Safa ak Marwa bi dafa bokk ci li nga xam ne moom la buur yàlla yoonalal. seydna ibrahim ci jëf yi ñuy jëf ci aj gi alayhi salatu wasalaam mu ne waqad sabata fi fi hadith ibn abbas hadith boobu mu ngi ci sahih imaamul buxaari gisoon nañ ko ci zaadul xujjaaj yaataloon nañ ko moo tax bon duñ ci nekkaat di ko waxat euh, mu saxoon na ci hadithu ibn abbas ah boo demee ci kitaabul anbiya foofu na le voilà di nga gis loolu le léegi mu ne euh, euh, te saxoon na ci Euh, qu'est-ce que lañ doon wax sax Allah waaw mu ne waqad sabata fi xadiis ibn Abbaas mu ne waa te saxoon na ci xadiisu mawlaana ibn Abbaas ah, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi kene lan moo fa saxoon kene anna anna asla mooy cosaanu eh, safa ak marwa bii nii safa ak marwa bii dafa am cosaanam cosaanam mooy maxuudun min tawaafi hajar mooy soxnaay sayyidatuna hajar nekkoon soxna ci sayyidina ibrahim sayyidina ibrahim alayhim asalaatu wassalaam nga xamante ne nii eh, moom eh, moom la ko soxnaam su njëkk sa mayoon muy saara moom la ko mayoon ah? moom la ko mayoon ah? mu après bon cette histoire bu gudd bopp ba ni muy jóge Jérusalem indi ko fële al indi ko Makka bàyyi ko fa mook doomam ji nga xam ne muy Seydina Ismaïl après mu daal di leen fay bàyyi daal di dem ndax loolu la ko suñu boroom sant ah rabbi rabbana inni askantu min dhurriyyati biwaadin ghayri dhi zar'a 'inda baytikal muharram mooy ñaanam goo gële mu bàyyi leen foofale moom seydina ibrahim alxalil léegi nag loolu lay wax nii ci nettali mawlaana ibn Abbaas bu gudd boobu nga xam ne wax nañ la insha allahu taala ci ñëwaat wax nañ la fi koy fekk ci ah ah saxiixu imaamu imaamu al Buxaari yu rahmatullahi alayhi kon mu ne al imaam mu ne te lool jële nañ ko ko lii ñu ngi ko jële kon ci cosaanu sa'yu bayna safa wal marwa maxuudun min tawaafi haaja mooy mu ngi jële parce que ba mu agsee ci xadiis bu gudd boobu euh, dafa dafa dafa ba mu leen fa bàyyee après seen seen seen seen provision jeex foog naa wax na ko ci biir liir nañ ko sànq voilà nañu liir ñu continuer mu ne ma xuudun kon an na asla daalika mooy cosaanal safa dox safa ak marwa ma xuudun ñu ngi ko jële min tawaafi haajara ci wër gu saydinaa haaj sayyidatuna hajar radiyallahu anha doon wër wa tardaadiha ak lim doon def mooy va et vient yim doon def diggante bay na wal marwa di dem jóge yéeg safa ngir seen ndox parce que lan fii talabil maa i ngir sàkku ndox li waladiha ngir doomam ji di Seydina Ismaïl nekk liir lam naa nafida maa uha maa uhuma ba nga xam ne ndox mi ñoroon provision bi leen Seydina Ibrahim indiloon dafa jeex wazaduhuma ak tamit seen yóbbal lépp a jeex ndox mi jeex na la ñuy lekk jeex na xiina tarakahuma lool kañ la xewoon mooy bam leen bàyyee Ibrahimu seen seen kilifa di seydina ibrahim alayhi salatu wasalaam hunaalika foofale ca mag wa laysa indahuma ahadun min annaas booba amul kenn koo xam ne ku fa newoon la ci nit ñi man leen a dimbali falamma xaafat ala waladiha dayatu hunalika ba nga xamante ne sayyidatu hajar ah radiyallahu anha ci la ragal ah, ala waladiha daya hunalika mu ragal li nga xamante ne mooy bon doom ji musiba dal ko ndax amatul luñ lekk amatul luñ naan bam ragalee lool wa nafida ma indahuma ta seen provision yañ yoroon lépp luñ war a dundal jeex xaamat ci la jóge tatlubul ghawth min allah muy sàkku buur yàlla dimbali ko gis nga min allah allah falam tazal deñut moom seydatu hajar tataraddadu fi hadhihi al buqa al musharrafata fi hadhihi al-buq'ati al-musharrafati bayna as-safa wal-marwati mutadhallilatun khayfatun wajilatun wala nga ne xaa mutadhallilatan ay xaaluha annaha kaanat mutadhallilatan xaaifatan wajilatan mutaribatan faqiratan ila Allah waaw hatta kashafa Allah kurbataha deñul ba muy sàkku ndimbal sàkku ndimbal ci yàlla du dangay toog rek ne yasar naan maa ngi sàkku ndimbal ci yàlla da ngay def dara tey sàkku ndimbal voilà moo tax tatlubul xaw min allah falam tazal dañu tataraddadu di baagante fii hadhihi al buq'ati al musharrafati fa nga xam ne mooy bërëb bu sell boo bële pàkk bu sell boo bële te tedd bay na diggante safa safa wal ñaari doj yooyu ñaari montagne yooyu di yéeg ci bii bu yéegee xool xool xool foo xam ne fu mu war a mën a gis ndox la gisul mu wàcc bu wàccee nag ba ci biir xur wi la doon gina kii bu gaaw bu gaaw a gaaw ah pour gaawaat yéegaat ci beneen bi xoolaat xool gisul dara di def noonu ba ci juróom-ñaareel bi ci la ko suñu borom daldi génneel gé utale ussi defalal ko li nga xam ne moom la bëggoon muy malaaka ma nga xam ne moo ñëw foofale ñu ndox ma daldi bënn foofale mu ne kon mu ta euh, euh, moo tax dañul kon di baagante ci pàkk bu sell boobale te te te te tedd diggante Safa wal Marwa mutazallila ba mu koy def nag mutazallila waaw mooy booy ñaan buur yàlla il faut nga nekk nga mel nii ñaan dafa am ñaan du tàllal loxo gese di wax de waaw ay façon ñaan yee bari <laughs> ñaan du ne xam nga mu ngi naan tat yatlubul xawsa tatlubul xaws mu ngi ñaan buur yàlla ngir mu dimbali ko venir ko au secours ñëw secourir ko mais toogul rek di tàllal loxo de déet ndax lool lii muy def façon ñaan la moo tax nit ki am na loo xam ne xaalu nit ki ci boppam mooy ñaan bu ma soxlaa dara rien bi ginnaaw bi ma ñaanee buur yàlla mu yombal ma lool dox bi may dox ngir loolu réaliser wu loolu xeetuk ñaan la loolu xeetuk ñaan la même bu doon sax fàtte naa ne allahumma defal ma lii ak lii mais dox gi may dox am a asiqatu billah kóolu si ci buur yàlla këne lii nii may def du samay effort a koy may waaye buur yàlla boo ma koy may lool bu ma koy def loolu lool ak ñaan la ak ñaan la <laughs> voilà moo tax gis nga fii allah mu ne mutazallila tatlubul xawsa waxu la la mu toog toog ci der bi wala yooyu de déedéet déedéet muy jaabante di baagante diggante safaawal marwa la wàcce boppam waaw xam ne moom jaam la moom mooy ki soxlaal buur yàlla xaayifa waaye tiit ci li nga xamante ne nii mooy li warat li nga xam ne bu ko ñàkkee ah ak doom jim fi yor waaye xaayifa kan xaayifa kan ci yàlla ci buur yàlla wañi la nekk ci état wu tiit muttariba mu nekk koo xam ne ku salfaañoo la mooy affaire bi euh, xam na ne mooy ne yoo problème na na ndax fii gisu fi kenn buur yàlla képp xam nga nit moo tax suñu boroom afa man yujibul mudtar mudtariba waaw mooy aajowoo dem ba amatoo espoir ci kenn ci lenn ku dul borom bi kooku moom nit ku mel noonu buy ñaan yàlla di ko naw yow fekk àgg nga foofu booy ñaan buur yàlla buur yàlla di la ko may bu dee ne moo gën ci yow bu la ko mayul léegi mooy ne exaucé na sa ñaan pour leneen lu gën loolu bu xamee ne lii gënul ci yow waaw moo tax almutar ci dem ba jaaxle waaw bunt yépp tëju ci moom gisul dara yaakaarul mbindeef ku dul borom bi laja a ila rabbi kooku noonu voilà loolu nag la buur yàlla sopp ci jaam bi mooy même bu dee nit ñee ngi fi ñu la mën a jàppalee ngi fi ñu la mën a kii buur yàlla dafa bëgg ci temps yooyu sax jamono yooyu yow na sa xol bi ak ko buur yàlla malgré tax tax yi fi ne yi nga xam ne yaakaar nga ne man nañ la dimbali ci dara mukk bul aj mukk sa xol ci loolu waaw bul aj jamais sa xol ci loolu waaye buur yàlla du la ne bàyyil sabab yi nee na la sabab yi déedéet jàppal ci sabab yi mais xamal ne sabab yi du ñoom ñoo lay may li nga bëgg mais bur yàlla mooy maye ku def loolu yow sa lool ngay def ñaan la tudd waaw loolu ngay def ñaan la tudd ñaan la tudd même bu dee prononcé woo ko sa làmmeñ loolu ci xeetu ñaan yi la faqiira mu aajowoo ila llahi ci buur yàlla allah ya ayyuha nnaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyyu alhamid yéen nit ñi antum alfuqaraa yéen a aajowoo buur yàlla yéen a aajowoo buur yàlla mais xam nga aajowowul bu leen foog ne ñun dañuy dañuy jàppale yàlla ci dara wala yàlla dafa am intérêt ci ñun mukk waaw bu kenn foog ne sa julli ji ngay julli dañoo dafa jariñ bu yàlla dara wala yow sa julli ji nii mooy tax nga am dara déedéet buur yàlla ci boppam mooy nam defal jaam bi lii mu defal ko lool kam musallin yoo xam ne seen julli buur yàlla lu ko nangu bi mu naan fa waylul lil musallin alladhina hum an salatihim saahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un pourtant ay jullikat lañ di ñuy julli fa waylun toskare fa waylun xurumbugal fa waylun xur wuy bër bëri ca biir safara lil musallin ñeen la ñuy julli mooy ñi nga xam ne nag julli wuñ ni borom bi wax ñu julli ndax al as-salaatu huwa al-xudu' mooy toxlu wàcc sa bopp xam ne buur yàlla la mooy man du ma julli ba jàpp ne ah man nag je mérite quoi que ce soit déedéet ku wax loolu wala ku yaakaar loolu xamal ne yaa yow vraiment foofu nga tarxii sa foofu nga daanoo amul dara lu kenn mérite waaw wax nañ la ko sànq zalika fadlullah buur yàlla ngëneelam la bu muy jox ku ko neex te li ko neex kese lay def fa'aalun lima yurid lu ko neex rekk lay def te wama tashaa'uuna illa an yasha allah rabbul alamin amul dara lu leen di soob lu dul mu soob buur yàlla kon nit ki foofu la war a toll kooku mooy az-zahid ki nga xam ne buur yàlla da koo tegal ci loxoom moyens yi àddina bu dee alal yor na ci lu bari bu dee matériel yor na ci lu bari lépp loo xam ne lu nit ku ne ci àddina ngir tedd ci côté liñ naan tedd ñoom loolu lépp yor na ko waaye loolu fëqut bëtam àggul ci xol bi ci loxo yi la yem ak poche mais xol bi buur yàllaa fa ne kooku mooy az-zahid même bu dee ne moom aw bëy lay ndekkee tous les jours di añee nag ah di reere mich wi ganaar kooku noonu noonu moom mooy ki nga xam ne mooy az-zahidu mooy ci dëddu àddina parce que lii nii lépp dara perturbé ko ci digganteem ak boroomam daraa ko ci perturbé wu te bu ko jàkkoon tey ah fa ngeen di gën a xam ne ndeke waa ji dara perturbé wu ko wala bu benn lu ko lu doon menacer alal jooju taxawoon nga foog ne dina tax mu tere koo julli wala mu tere koo woor parce que alal ji la mukk du ko def waaw mukk du ko def mukk du ko def mooy alal ji du ko may benn porox ndoll ci xolam te du fa àgg waaye nag moyen la bu baax boo xam ne boo ko amee bari na façon jaamu yàlla yoo xam ne doo ko mat ndax xam nga ne moos keroog ghazwatu Tabuk bi yonent bi alayhi salaam doon wax man jahaza jaysh al usra wa lahu al janna ña amuloon alal bokkuñu ci Seydina Usmaan a def te alalam ji la ko defe waaw radiyallahu anhu ku pauvroon manoo ko Seydina Usmaan bu pauvroon li muy am yéenee def ko du ko man waaw kon nag loolu mais alal ji du dugg sa xol kon sayyidatu Hajar loolu la woon muttariba faqiira ila rabbiha aajowoo soxlaal buur yàlla xam ne jaam moo soxlaal borom bi mais du borom bi moo soxlaal jaam yi dara lim ñuy tere ak diggal du pour intérêt ay ñaan ay daa am ay action yu buur yàlla am wala lu mu koy yokk wala lu mu koy wàññi waaw na aadam law balaxat dunubuka anaana sama mu ne yow doomu aadama law balaxat dunuubuka anaana sama summa ataytani laa tushrik bi shay'an xafartu laka wala ubaali yabna aadam allah bi muy wax ne yow doomu aadama suñu boroom ne yow doomu aadama bi sa gis nga sa bàkkaar yi pour wan la ne bul jàpp ne bàkkaar yi ngay def day wàññi buur yàlla dara wàññiwu ko dara yow itam miy def lu baax bul jàpp ne lu baax li ngay def day yokk yàlla yokk ko tus waaw yab na aadam yow nag doomu aadama mi alayhi salaatu wasalaam gis nga law balaxa dunubuka anana sama bu doon sa bàkkaar yi dañoo kawe baree bare bay titiye njomboxtalu asamaan sa di titiye niir ya waaw ndax bari buñ ko jalee ci suuf si entre suuf si asamaan si mu fees dell

moom l'essentiel sellalal ngir moom sa xol bii bu ci ubbil keneen ku dut moom ci jaamu di jaamu kenn wala di yaakaar kenn mukk bul yaakaar kenn yaakaaral buur yàlla waaw ak lu nit baax baax baax baax bu ko yaakaar waaw buur yàlla yow bu baax koo ngay wax moom ay waxam ci boppam boo xoolee njàngaleem yépp danaan nangeen am yaakaar ci yàlla ku am soxla man moom ci boppam danaan man bu ma amee soxla du ma ko diis kenn waaw xoolal sëñ bi sëñ bu mag bi gaay naan ko demal ci buur yi xaalu li yarkan li abwaabi salaatin ñu naan ma demal ci ci ci ci buntu buur yi ma bañ taxul jawaa'iza tughni kullama hiini di nga fa jële ay kado ay mbir yoo xam ne wayow dalay jariñ saa su ne ma bañ mais maa bañ pourquoi may dem ci ci ay ñoo xamante ne nii ñoom ñoo gina hein dañoo tële seen mbiri bopp ñu tële seen mbiri bopp man dinaa jël samay mbir naan dama leen koy dénk ah ñoo xam ne seenu tëli ajza salaatini sawaay ñoom seen dañoo tëli seeni mbir bopp man may ñëw ci ñoom naan leen dama leen di kii déedéet fa qultu rabbi hasb hasbi rabbi waktafaytu bi man daal buur yàlla sama borom doy na ma yaakaar nga ne ku mel noonu dina ñëw naan léegi yow bàyyi fi buur yàlla nga topp ma nga nga yaakaar ma man dina la wax loolu dina la wax loolu du la ko sax ak lu la nettalikat du nettali ma ne kii du wax lii mu leer nañ nga bàyyi ko fi di wax waxi kenn ku mel noonu dina la léegi yow boo amee problème moom mi <laughs> gaa yi naan ko demal ci ñii mu ne man duma ma dem bu ma amee problème du ma dem ci mbindeef waaw waaw in kuntu za watar non du ma dem bu ma amee benn soxla waaye comme yàlla fii nee afa nee euh, kii yonent ma la sarsa mu wax ñu lu leer <laughs> wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib moo way ujibu da'wata da'i idha da'an loolu leer nañ ma ko fii bàyyi di dem ci ay salaatin yoo xamante ne nii ñoo gën a tële seeni mbiru bopp manuñu ko dañ leen bu doon ñoom rek bu garde yi taxawul duñ am sécurité seen sécurité boobu nga xam ne sax c'est farfelu ce n'est que mirage ñundux kese la mais du réalité léegi nan laay ñëwee man ñëw ci ku mel noonu naan dama koy gàll samay mbir mais duma ko def ma ne man bambare du ma ko def léegi nag ku mel noonu nga yaakaar ne dina ñëw ne la léegi bu ko gàll ci kenn gàll ko ci man du la ko wax ku la nettali loolu li mu wax demewul noonu waaw kon affaire bi gis nga Sayyidatu Hajar ah xa wajila mudtariba faqiratun ila allahi hatta kashafa allahu kurbataha ba ni nga xam ne la buur yàlla di wuññee waaw di ko wuññeel yi nga xamante ne mooy problème yi mu newoon yi mu naroon a jànkonteel ci ñàkkum ndox ah ba léegi al imaam al xaafis ibnu kasiir mooy wax ah. wa anasa mu wuññil ko problème am yooyu wa anasa ghurbataha mu daldi foofu nga xam ne dafa naroon nekk ko nekk fa ku étrange ba naan inni askantu min zurriyati bi waadin ghayri zi zara inda al muharram ha oh, rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin ghayri zi zara inda baytika al muharram rabbana li yuqimu as-salat faj'al af'idatan mina naasi tahwii ilayhim warzuqhum mina thamaraati la'allahum yashkuruun Allah kon nag yooyu gis nga tumuraanke boobu mu naroon nekk foofu wa aanasa gurbataha suñu borom dindil ko lool utal ko wéttal wéttal gi gën mag mooy moom boroom bi la doon wéttalu ko moo wéttalu ko ndax moo tax ba mu amee problème fi moom la ko tiis mais buur yàlla xam na ne nit tamit day soxla ay mbokki nitam mu fexe ba indil ko ñoo xam ne ñu ñëw dëkkaaleek moom allah ah wa anasa xurbataha wa faraja shiddataha mu dal di résoudre tartar yi nga xam ne moom sayyidatu hajar ca la newoon radiyallahu anha wa anba'a laha zamzama allati ma'uha ta'amu wa shifaa'u suqm allah en plus mooy buur yàlla bu lay defal nga xam ne wallahi buur yàllaay karim moom ndox la doon ñaan la doon ñaan buur yàlla dimbali ko ci lool non seulement buur yàlla wuññil ko problème am yooyu mu deñ mais fam naroon a wét moom kese ak doomam mu utal ko ñu ko dëkkaaleel ñu fa ñëw nangoo dëkk moom naroon a nekk foofu ak désert bi ak àll bi ni mel ak xeer yi mu teggil ko yooyu yëpp wa an ba mu ballal ko zam-zama source bu ñu naan zam-zam allati zam mi nga xam ne maa uhaa ndoxam taamu toomin wa shifaa'u suqm day faj nooy taamu toomin day day nourriture la waaw na Abu Zar gisoon nañ bi ñu gis tarjamaam ba muy door a ñëw Makka ba muy door a dégg mbir yonent bi alayhi salaam ci la doon ci la doon dundee ah. waa Makka kenn joxu ko ay plat yuñ doon lekk di ko jox ci sam zam la jàppoon di ci naan mu doy ko lekk ak naan waaw ta'amu ta'min ñam la wu sell ngir nga xamante ne day suuralaate wa shifaa'u suqmin te day faj li nga xamante ne mooy ay jàngoro Allah buur yàlla defal ko loolu moom sayyidatu Hajar waaw lii mooy cosaanu mbir mi sax yu bayna Safa wal Marwa daw bi mu doon daw di baagante diggante Safa ak marwat di ñaan dimbal ci borom bi xa mu ñu fay wan ne ñaan dimbal ci borom bi wala di ñaan yàlla teewu la defi effort ñoo ànd dangay ngay ñaan tey defi effort waaw al axdu bil asbaab at tawakkul ala allah wal axdu bil asbaab hada sunnatu rasulillah lii mooy sunnaa yonent bi alayhi salaam moo tax ba muy gàddaay waxul buur yàlla teg ma ci alburaq comme ni nga ma tege woon ci alburaq ba may dem di rañaani fii la jaar di làqatu waa Makka di ko topp mu teg ay pexe jaar feneen fu wuteeg fi yaakaar ne fa lay jaar toog ba trois jours ba mbir yi dal mu door a génn di laqatu di dox guddi gi di lëbb ba laqatu bëccëg gi waaw te mooy xayru xalqillaa waaw kon nag loolu mooy jël sabab yi di laqatu ngir bañ nit ñi jàpp la waaw fexe ba àgg rëcc entre les mailles des filets de Quraish al axdu bil asbaab sayyidatu Haajar loolu la ñuy wan fi ah kon nag sayyid eh, eh, sayyidina kii ne al al imaam al xaafid ibn Kasiir rahmatullah que nag nii la demee xam nañ fi mu jóge xam nañ gis nañ ni mu def mu ne kon fasaa'i baynahuma yanbaghi lahu an nag ki nga xam ne ñëw di aj Makka wala muy umra ñëw ba Safa ak Marwa war nay yan yi dafa war moom yella moos an yastahdira faqrahu muy muy muy muy réactualiser loolu di ko dund ak lan ak faqrahu ak aajoo gu mu aajowoo buur yàlla comme ni ko Haajar sayyidatu Haajar mi ñu ko njëkk def ni mu amee woon aaju ci borom bi man mii ñëw di tawaaf tey bayna Safa wal Marwa noonu laa ko amee wala lu raw loolu même bu dee ne samay contre c'est plein même bu dee ne fii mu ne santé de fier li gaa wax laa yor am na njaboot gu barkeel masha allah loolu lépp teewul damaa loolu ta loolu dindiwul tarfatal ayni ci aajowoo gu may aajowoo sama borom waaw kon waa dox diggante Safa ak Marwa dafa war a teewlu li ci faqrahu ak aajoom waddul lahu ak ak toroxam mu xam ne du dara ci kanam buur yàlla waaw doo tus ak loo fi bu dee même jet privé la fi indi anta lasta bi shay doo tus ci kanamu buur yàlla waaw doo dara yow doo dara waddul lahu mu mu mu mu mu mu muy teewlu que ne moom mii il n'est ak doyadeem wa xaajatahu ilallah ak aajoom gu mu aajowoo boroomam fii hidaayati qalbihi ngir gindi xolam bii nekk bayna jën bay bi nekk fii sawaay ci diggante mbaggam yi waaw wa salaaxi xaale waaye di fàttaliku di bàyyi xel di teewlu soxla goo soxla non buur yàlla gindi sa xol waaye mu yëwénal sa état yëwénal la yow sa bopp ak say doxalin say jikkoog lépp wa ghufraana dhanbi waaye tamit di teewlu ngir buur yàlla di wane sax aajowoo ci buur yàlla ngir mu jéggal la say bàkkaar wa an yaltaja wa an yaltaja ila llahi ma huwa bihi min an-naqa'is wal 'uyub waaye ngay dellu ci buur yàlla ci ci buur yàlla subhaanahu wa ngir mu ngir mu résoudre la résoudre la waaw fajal la li nga xamante ne nii dindil la wuññil la yi nga xam ne ñoo ne ci yow jaam bi biy dox diggante sa Safa ak Marwa minan naqaa'is ci ay wàññeeku wàññeeku ay faiblesse ay manquement yu ne ci yow wal ak yoo xam ne ay ayib la waaw yoo xam ne mu ngi ci yow yaa ko gin a xam même bu dee nit ñaa ngi lay jay di la tagg naan yaa fi gën yaa fi gën yaa gën a xam sa problème bokk kullu nafsin bima kasabat rahina nga xam ne man malgré waxu nit ñi man nii laa mel ah. nga dellu ci buur yàlla ngir mu dindil la lool lële manquement yoog ak ayib yooyu nekk fi yow te nga xam ko même bu dee ñeneen ñi ñenn ñi xam nañ ko ñemewuñu ko wax wala dañuy mudaaranteeg yow dañuy raayanteeg gannaaw wala ñeneen ñi xamuñu ko mais yow xam ko loolu lépp nga delloo ko ci buur yàlla xam ne maa aajowoo ngir mu setal ma ci yooyu yëpp. wa an yahdiyahu waaye kiy def safa ak marwa ba léegi moom itam daa war di teewlu aajowam gu mu aaju buur yàlla daal di koy teg ci as-siratal yoon wi nga xam ne mooy woonu coow wooral wi di yoonu lislaam di yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même bu dee yaa ngi ci bul yaa bul wóolu mukk makrallah bu fi nekk ba jaayu jàpp ne man maa ngi ci yoon wi ci laay dee bon ci ne ñi ay yaafus lañ déedéet ni la ci buur yàlla tege tey la la ci mën a génnee suba ajaban li amril mu'min ak wala bimu naan yonent bi alei salaatu fitanan ay fitnaa gi nii baadiru gaaw leen bil a'malis saaliha gaaw leen ci jëf yu baax yi ndax ay fit naa ngi ñëw yoo xam ne dañoo lëndëma lëndëm ko guddi yu lëndëm këris yooyu nga xam ne biddiw amul jant le euh, xamar mooy euh, lune amul dara amul mu lëndëm këris ba boo tàllalee sa loxo ci lëndëm gi doo ko gis waaw fitan ay fitna la yoo xam ne noonu la ko yonentu ma lay saar sa melale nga xam ne nit ki day xëy nekku jullit balaa ngoon mu nekk yéefér wala mu nekk yéefér ci ngoon gi balaa suba mu nekk yéefér xamul nag kañ la dee di fekk ci boobu kon nekk ci lislaam bu mu tax nga foog ne yow rëcc nga de faw non wala ya'manu makrallah bul bu kenn di wóolu li nga xamante ne ni mooy pexem yàlla kon ngay teewlu di renouveler sa aajowoo goo aajowoo borom bi subhaanahu wa ta'ala mu guidé la mu gindi la gide la ila siraatil mustaqim ci yoon wi nga xam ne mooy coow wooral li wa an yuthabbitahu alayhi ila mamati voilà liñ ci ne nii mu gindi cee yéwénal waaye mu saxal la ci ba ni ngay génne àddina mu fekk la ci kaw yoon wi voilà tamuutunna illaa wa antum muslimun te bu leen dee mukk la suñu borom wax lu dul fekk ngeen wommatu nekk ay jullit ñu wommatu ngir man waaw ngay ñaan buur yàlla saxal la ci yoon wu baax wi nga ne tanga nga dee ci parce que lii baaje waate ba nga génn ci bari na ñoo xam ne dangay ngay të seenu début yow xaajoo woon sax di jéem a comparer ak ñoom te pourtant mujj nañu sànku waaw. mu ngoog kon nag nga ñaan buur yàlla saxal la ci ilaa mamaati ba ni muy génn àddina wa an yuhawwilahu te tamit mu daal di koy soppi. jële ko min xaalihi alladhi huwa alayhi ci état bi nga xam ne moom ci la nekk min az-zunubi ci ay bàkkaar wal ma'asi ak yi nga xam ne ñooy ay moy yàlla ila ilaa xaalil kanaal waaw mu yóbbu ma ci état bi nga xam ne mooy attaque mat wal xufraan ak njéggal wasadaadi ak cowooral ha nekk ci lu jóg wal istiqaama ak bu ma ci nee nag ma ne ci taxaw ci temm dootuma ci jóge nekk taxaw ci kanamu borom bi am istiqaama googu waaw alladina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu boole ma ci ñooñu nag nga xam ne ca tray fer kama faala kenn ni nga xam ne noonu la defal moom borom bi subhaanahu wa bi haajar comme ni mu defalee haajar ah alayhi salaam loolu la imaam alxaafis ibn kathir wax amul commentaire amul dara luñ ci yokk walillahi alhamdu wal minna kon historique bi kii waa na ko mais bon euh, euh, li ci gën a gudd mooy ci Sahih imaamul Bukhari comme niñ la ko waxee léegi boo demee imaamul euh, al Ibn Abbas leeral na ko foofu kon nag ci kaw nii sax bayna Safa wal Marwa pare nañ ci léegi bii di ñëw dañuy continuer waa léegi yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu nee saxaaba yi law an istaqbaltu min amri mastadbart ah man de bu dul woon ne da li ne bu bu démb doon tey quoi ci gàttal kononte kon sama kii bii dinaa ko lam asuqtul hadiya kononte kon lam asuqil hadiya doon moo indi sama hadiya yi wa ja'altuha ma def ko umra fa man képp koo xam ne nekk na minkum ci yéen laysa ma'ahu hadiyun amuloon hadiyu falyahilla na génn ci li nga xam ne mooy euh, euh, euh, umraam gi ajam gam yoroon sax wal yaj'alha ta mu def ko umra umra ba Seydina Suraaqa jóg ne ko waaye yaa yonent yow ndaw yàlla li aliamina hada ndax suñu at mi rek la am lil abad wala ba faw mu ne yonent ma lay saasam roo fale baaraam yi ne waaxid ne daxalat al umra fi la bal li abadin abad ne ne ko dugg umra dugg na ci aj dugg na ci aj laa marad wax ko ñaari yoon laa li am ba bal li am ba des mooy li abadin abad pour yéen kese mais day ba faw léegi foofu la ñemoon ana lan ci tegu ak yeneen euh, riwaay yi nga xam day ñëw di wax bi seenu étonnement ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum bi leen yonent mi alayhi salaam ne par force ngeen def loolu képp koo xam ne indiwoo hadyu ci ñi nga xam ne aj kese lañ yéene woon wala ñi defoon xiraan waaye indaalu wu ñoon hadyu que ne seen aj ga ngeen yéene woon na ngeen koy def xiraan léegi loolu la ñuy continuer kon insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu ngi kon yonent mi alayhi salaam mu ngi ci kaw géléemam ci as-Safa